wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci sunu jotaay bii ñu génn bi cawni llaahi wa minnatihi. ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa. di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatul islaam di xajjatu rasuulillahi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi wa maa zilnaa wa naxnu bi makka wa fil baladil xaraam fil baladil xaraam makkata allati sharrafaha allah makka yi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko màggal teddal ko yëkkati ko def ko muy xiblaay nit ñi ca Kaaba ga mu ne fu ngeen mën a féete rekk fa wallu wujuhakum shatra fu ngeen mën a féete rekk fu ngeen mën a ne na ngeen di tourner di jublu ci Kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ne woon ci aj gi kon gisoon nañu ci suñu jataay bii ñi génn kene yonent bi sallallahu alayhi wasallama defoon na li nga xamante ne mooy tawaaful ifaada tawaaful ifaadati waaw muy tawaaful ifaada tawaaf bi nga xamante ni mooy tawaafu rukn mooy tawaaf bi nga xam ne moom mooy ponk bi mooy tawaaf bi nga xam ne mooy farata bi gisoon nañ masala yi jëmoon ci tawaaf boobu ana kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex walillahi alhamdu wal minna tey nag gisoon nañ ci yeneeni masala tamit gisoon nañ masailu zamzama ci lu gàtt waxuñu historique beeg tuuti lañ ci wax waaye nan la ko sayyidu sayyidu sayyidu Quraysh Abdul Muttalib yi nan la ko kiiwaate yooyu yépp waxuñu ko woon waaye baax na ah loolu doy na ah. léegi nag ñu amoon benn masala boo xamante ne nii moom lañuy lijjanti ba la ñoo continuer benn masala boo xam ne moom lañu war a lijjanti ba la ñoo continuer waaw muy tawaaf bii gisoon nañu xadiisu seydina jaabir ibnu abdillah ibnu amr ibnu haram li nga xamante ne nii loolu la waxoon ci xadiisam bi nga xam ne jeexaloon nañ ko ci jotaay bi weesu walillahil hamdu minna mooy jeex na xadiis bu gudd boobu ah ndeysaan ah loo gis rekk dina jeex allahu akbar ah liñ doon wax dinañ gis xadiis ba dinañ ko gis jeex na jàll nañu ko waaw kadhalika al umuur wa kadhalika al ayyaam yudaawiluhu bayna an-naas azza wa jal buur yàllaa koy def noon de kenn foog ne dinga sax fa nga ne wala danga sax ca la ngay def ah, ah. waaw ngi noon de mu ngi noonu ah. ndax dañ doon wax naan dinañ ñëw ci xadiis bi ci jeexal ci yaatal ah xadiis Seydina uh, Jaabir bi nekk ci saxiixu imaamu Muslim waaw jeex na maintenant jeex na moom fii la yem ah fii la yem léegi nag ñu waroon a gis masalaam waxoon nañu siqaaya gi gisoon nañu tamit yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne nii ci lañ koy naan ko bàyyi ñu xel ñu ñu nàndal la ci kii yi seen nab yi nekk ca kër ya ñu utal la ndox ca kër ga ba mu ñëwee ci zam-zam seydna al abbas ne yaa fadlu comme nim nee ci saxiixu al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi waaye yonent bi alayhi salaatu salaam bañ ah? déedéet bañ ne moom li muy naan mooy ci li nit ñi naan lay naan waaw mu ne ko isqini jox ma ma naan ci lii waaw man du ma naan du du ma xaar ñu may jëlil lu may naan ci li nit ñi naan laay naan mu ne kon nit ñi dañ ciy dugal seen loxo mu ne kon jox ma ci na ma naan ci loolu le waaw ci loolu moom laay naan ah kookoy alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ la ku lislaam yar wute nag ñi nga xam ne laykaar ibn laykaar waaw gaa yi nga xamante ne nii ñoo génne feneen fu dut madrasatu rasulillah ñi génnewul ci école yonent bi sallallahu alayhi wa mu defar leen ñooy asxaabul privilège <laughs> waaye nag li ci gën yéeme mooy léegi da koy wax benn waaye nelaw moo yow yow saa yow t'es pas t'es pas objectif et t'es pas juste quoi ma ne lu tax nga ne waaye yow xam nga ne fii Serigne see fi gën a bari privilège ne ne la man nag de toute façon ñooñ taxul may wax ne ma ah yow daal bu la arrangé nga wax bu la arrangé wul daal doo wax ma ne la déedéet déedéet du ay bu la arrangé ma bax ma wax bu ma arrangé wul du ma wax waaw waaye a mooy mbir mi dama wax li nga xamante ne mooy sëriñ yi may wax mooy sëriñ bu mat sëriñ paa koy woowee dong waaye koo xamante ne nii moom rabbaani la kookoo tax ñuy wax waaw kookoo tax ñuy wax waaye ku dul ñii moom taxul ñuy wax moom waaw ñii ñoo tax ñuy wax sëriñ boo xam ne rabbaani la sëriñ boo xam ne kon mooy ku mat sëriñ koo xamante ne nii moom rabbaani la fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon teg tànkam lay teg tànkam loolooy def nit sëriñ ba pare mën a yëkkati nit ñi di leen yar di leen jëme ci seen boroom waaw waaye koo xamante ne nii moos boppam rek manu koo gindi kooku taxul taxul ñuy wax waaw kon yonent bi alayhi salaatu salaam bañoon ne du naan ci liñ yépp yi naan lay naan waaw bokkul ak ñi nga xam ne xam nañ ne liggéeyuñu parce que moo tax fajoo seenum réew sax duñu ko def parce que xam nañ ne liggéeyuñu fi lu tax ñu man fee wara fajoo sëriñ si topp ci rek comme que ñoo politiciens yi ñoom léegi sont de mèche bu dee noon ngeen koy waxe ñoom it ku ci am baat bu dee bu xaw a kii sax ñu yóbbu la Maroc wala ñu yóbbu la val de grace fële ca ca Paris wala feneen wala hôpital américain de Neuilly-sur-Seine nga dem faju ji waaye loolu lépp bàyyi réew ma gaa yi di ma gaa yi di deej hôpitaux yi manque de moyens yi ah loolu lu doy waar la loolu lu doy waar la université yi lycée yi pareil kenn doo fa nangu sa doom jànge fa parce que xam nga ne defoo fi lu tax enseignement de qualité am fi ba sa doom war fee mën a jànge te moo moom yi fas yéene nga mu bokk ci ñuy diriger réew mi ëllëg kon nag duma leen dugal ci école réew mi parce que école réew mi dese naa baax loolu bu dul waa ji moom la wax tamit ci làmmiñam lisaanu xaalam ak li mu jëf lool lay tekki waaw yonent bi aleyhi salaam moo doon defaloon mi ñu nit ñi lépp gis nañ keroog bi ñuy Madinatul wara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba ñuy tabax jàkka ji da doon yëkkati ci bërig yi di teg ci xeer yi di jëli di def ni ñépp waaw ba ko Seydina Ammar waxe baal ma lay jël sama bos di la jëlaaleel waaw bam ñaanaloon ko waaye te taxuloon mu bàyyi waaw keroog bi ñuy gas alxandaq ghazwatul xandaq gis nañu ko ñun kenn duñu jàngal loolu léegi da doon gas waaw guerre des tranchées da ko talawoon da doon gas ba gis nga xeer wu rëy wa gaaraloon nit ñi ba ñuy gas waaw mu ñëw jël dóor mbir mi fel waaw mu ne allahu akbar ontitu mafatihal mafatihal kisra di wax yoo yële fa la doon nekk ba Seydina euh, Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu yërëm ko xam nañ nit ñi ñépp xiif nañ yonent bi alayhi salaatu salaam xiif nañ mu defar loo soxnaam sa to reen di gàttam boo bële bu ndaw boo bële woo ko ndànk ngir ñu ngir mu ñëw ban koo bokk ak ñoom waaw waaye te ba muy dem ñépp la woo bañ ko wooluwee dafa woo ñépp ne Seydina Jaabir a ñu invité ne Seydina Jaabir moo ñu invité waaw mu woo ñépp ñu ñëw mu leen di servir te moo mujjee jël allahu akbar moom moo doon moo doon moo doon yàq liñ naan yàq <laughs> moo doon yàq di jox nit ñi ñuy lekk te mooy mujjee am waaw bu liggéey bi amee moo ciy jiit du toog rek di encourager taalibe yi ci tool yi di leen ñaanal di leen waaw leen góor déedéet ci tool bi bu wootee ci tool waaw toolub liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy njëkk moo fay njëkk nit ñi ñëw fekk ko ci waaw loolu moo taxoon loolu moo taxoon xatta kuffaar yi xatta kuffaar yi sax loolu daa taxoon ñu xam ne vraiment yonent bi aleyhi salaatu salaam wuute nag ñi nga xamante ne ñoo yeneen buur yi waaw du buur buur yi ñu xamoon parce que ñoom dañu jàppoon ne buur la gisoon nañ Seydina Urwa ibnu Mas'ud la mu waxoon wallahi laqad wafadtu ala Kisra wa Qaysara waaw <laughs> wan Najaashi fa wallahi maa ra'aytu ahadan yu'azzimu yu'azzimu asaabahu kamaa yu'azzimu asxaaba muhammadin muhammadan waaw loolooy dëgg mu ne wat naa ci yàlla dem naa ci Kisra Qaysar waaye waaye <laughs> ak Najaashi muy Kisrawe César ak ki nga xam ne mooy le Négus foofu yëpp dem naa fa waaye masumaa gis kenn koo xam ne ci ñii ma la tuddal ay ñamu jiite di ko wege di ko màggale comme ni nga xam ne noonu la saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ni ñu ko wegee ka màggale gisuma keneen ñu def ko waaw loolu xam nga ne loolu dalay war nekkoon kon du du du du du ci tiit tiit di tiital nit ñi ah ce n'est pas à di tiital nit ñee que nekk piran ci nga ci ngay attirer nit ñi di la màggal déedéet waaye bil mahabba wal qudwatil xasana bi nga xam ne moom lañ doon gis muy cofeel mbëggeel mbëggeel ndax al islaam huwa diinul mahabba mooy diine cofeel mooy diine l'amour mooy diine mbëggeel ci loolu la leen yaroon waaw waaw ci mahabba ci mahabba waaw ci mahabba waaw moom bu ma soona woote ci mbir ala amrin jaami' kenn dugg fa njiit moo ko doon moo fa doon ne moo fa doon ne te loolu dafa baax day tax sax nit ñi dañuy gën a sawar ci mbir mi waaw bu xare amoon seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu nee na kunna idha ishtadda al-watis ittaqayna bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam seydina ali ibn abi taalib mi kenn dul wax mooy kan asadullah al-ghalib abu turab abu sibtayni abul xuseyni wal xasan abul waaw gaynde njolloor gi nga xam ne gi mu doon waaye nee na bu xare buñ newoon ci xare bam piis lool fu jëm ittaqaynaa bi rasulillah ci ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam la jàmbaar yépp di nekk waaw mu jiitu gisoon nañ Hunayn ba gaay wonee ginnaaw waaw akbar mu nekk ca kanam ana ibnu abdil muttalib ana nabiyyu la waaw moom bokkul woon gaa yi nekk ca seen biir ay kilomètres de champ de bi te naan gaa yi góor-góorlu leen déedéet du dara lu mu doon woote ñëw toog waaw xare yi ci kanam la doon ne moo doon tànn les moo doon joxe ndigal li ngir ñu mën a tàmbali xarit ndit bi ñuy tabax jàkka yi moo ko doon moo ko doon superviser moo ko tàmbali woon moo fa newoon ci fan yu metti xan xandax moo fa newoon mooy fu lépp loo xam ne liggéeyu amrun jaamia la yonent bi aleyhi salaatu salaam fay jiit léegi nag seet ko ci ñi nga xam ne ñoo ne ñoom <laughs> ñoo ko fi toogal est ce que mel nañu noonu xamal na ñun dañuy nax suñu bopp bu ñu kenn bu ñu kenn ray aki wax waaw nit nag ku jëlum xelam dugal ko ci suuf si naq ko ci ban bi ne dee du génn jant bi leer mu ne lii du jant ah loolu moom mënuñ ci dara dañ koy bàyyi li mu doon waaw dañu koy bàyyeeg li mu doon ak li muy xalaat waaw waaye xam nga ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom lii la woon waaw zam-zam baal ñu utal la foo naan ñu naan ca kër ga ndox ya ne ca kër ga ak nabis ak jus ya mu ne déedéet waaw amul teen bi teen bii nañ ko bàyyeeg waa dëkk bi sëriñ bi moom nañ ko xëccal robinet ndaxa bu dee sëriñ bu mat sëriñ yelloo na ko waaye nag yooyu boo nekkee jàngalekat sëriñ yooyu dafa am solo danga naan déedéet tànk fépp loolu amu fa man duma ko uti duma ko tiire sama kër ah robinet duma ko fi dugal te loolu la seydinaa Omar ibn al waxoon waaw jamonoy bekkoor ba gisoon nañ ko ba mu mettee Seydina Omar dafa tere woon boppam lekk yàpp waaw dafa tere woon boppam lekk yàpp fekk këru jullit ñi amuñu def loolu waaw gis nga ba mu rendiloo géléem ya ba mu lojuloo géléem ya distribuer ko Medina ñëw gis lu am solo ñu def ko ci euh, euh, plat bi ñu teg ko mu xoolaat boppam mais wallaahi bu lekkee lii mooy moom moom moom daanaka moom Omar muy lekk lii hein mooy rek tendance bi am te pourtant loolu bu dee ki koy def wax na dëgg ki koy def le fait que ñu jël yenn yi nga xam ne yu valeureux la ñu jox ko sëriñ bi loolu lu baax la ci côté taalibe bi mais sëriñ bi mooy bañ yooyu moo naan déedéet déedéet déedéet waaw ah. ah. waaw Seydina Omar bañ ne lii du ko lekk waaw ah. yawma yawma atat euh, euh, bi soxnaam si indee xalwa fa qaala laha fama lana thamanul euh, xalwa fa nashriha ah <laughs> waaye lii nii gato yi ma gis ci kër gi moom fan lañ amee njëgu gato bu koy jënd te nit ñi amuñu ko <laughs> abat ah les privilèges <laughs> la ñun xam nga lool xam nga bii passé ñu ngi affaire politiciens yi rek naan loolu sax ñii moom bon quoi de mieux lañ mën a xaar ci ñenn ñoo xam ne nii lañ mel mais ñii woote woo diine waaw ñoo mel noonu nga dégg ñi ci gën a démagogue moom ñu naan la ay way fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yow fa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yaa ko gënoon a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ko jàngale moom mi ko wax innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi ce que daa waxoon ne bon <laughs> waaw fa amma bi ni'mati lii sama xéewalu borom la lañ may joxe ci kër ga kon nañ ma ko ëndil déedéet dafa bañ ne mukk duma ko def waaw du ma ko def jox leen ma ci li ñépp naan waaw jox leen ma ci li ñépp yi naan Seydina Al def na li ko war en tant que taalibe waaye yonent bi alayhi salaam mi al qudwatul uzma mu wan ne mbir yi hé yéen ñii ñëw sama ginnaaw doxale leen nii ma doxale waaw bu leen topp privilège bañ ñi ngeen jiite ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi xam mais loolu nit nit la waaw la ngay woote nag danga cee war a jiitu mooy nii yonent bi aleyhi salaatu salaam doxale fu nekk boo seet seetloo seet ko ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tagg guddeeg bëccëg ci ñun ne ñooy fii ñi fi gën a màgg est-ce que noonu lañu mel bu ñu melul noonu nañu bañ a sonal suñu bopp te bañ a nax suñu bopp waaw gis nga keroog ba riir mu rëy ma yëngoo biir Medina ca biti jàmbaar yépp saxaaba yi génn di dajaloo ngir man faa dem ñu dajaloo bay waa ji génn dajeeg moom mu jóge foofu la ne leen dellu leen bu leen tiit dara yoroon fasu Seydina Abu Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari comme ni xadis bi ne ci saxiixayn mu ne ko inna wajadnaahu bahra la fekk nañu fas wi nekk géej tellement mu gaawe ay kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii de la fi newe woon waaw manoo fi toog nag ne yaa ko fi nekkal ba pare li mu newe woon newoo ci dara nit ñi tamit bëgg dee ci naïveté topp la ci loolu déedéet yonent bi aleyhi salaatu moo doon nekk à l'avant-garde moo doon jiitu ci lépp waaw masula woo nit ñi ñu ñëw di def moom mu toog fële di leen xool déedéet déedéet moom kay dañ ko ciy fekk dañ ko ciy fekk waaw te yu metti yépp moom la njëkk a dal bi dégg nga xadiis bañ gisoon ci musnadu al imaamu ahmad bi sanadin saxiix bim naan yarxamukallah tiitloo nañ ma ci yàlla jamono joo xam ne kenn tiitut xiifloo nañ ma tiitloo nañ ma di teg ay mbugal sama kaw jamono yoo xam ne teguñu ko kenn waaw ne mook Seydina Bilaal doon nañu toog lu mu waxoon weer xadiis Sayyidatu Aïsha bi radiyallahu moo tax ma fàtteeti ban dele dëgg la waxati woon du ñu am lu ñu lekk lu dul loo xamante ne boo ko dugalee sa poqataan yow nit ki ku kenn du ko gis loolu lañ doon lekk mook moo yonent bi saa saa Bilaal moo ko wax de waxuma ko wal xadiisu fil musnad al imaamu Ahmad bi sanadin saxiix te yàgg nañ koo gis waaw mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu moo tax jarul ay bon gars yi maintenant toppatuñ ñenn mais nit ñi du ñuy jaam bu ñu gisee dëgg dañuy dem ci dëgg bu ñu gisee dëgg ku ci yàlla nam ma gindi dina la gindi nga gis dëgg boo ko gisee nga topp ko ba caaxaan yi ak lu gaa yi mën a wax ak lu caaxaan yi bari bari bari waay waaye xaw a waxal ne laa yastawi alxabiisu wattayibu waay walaw walaw ajabaka kasratul xabiis waaw fattaqullah waxal ne lu baax ak lu yées du yem même bu dee ne lu yées yi dafa bare bari ba yem la kon nag ragal leen yàlla waaw kon nag nañu ragal yàlla yonent mi alayhi salaam de lii la waaw lii la de mu bañ ne ci li li ñépp naan lay naan xam nga suñu réew yi buñ defoon di lekk ci li population bi lekk mooy ci ne mooy liñ doon wax consommer local ñoom nga nga commencé ci di ko def liñ naan gars yi ils ne sont pas patriotiques les japonais sont beaucoup plus patriotiques les asiatiques ñoom moom ils consomment leur kii mais parce que les asiatiques les dirigeants asiatiques te buñ ko waxee mooy mooy chinois yeeg japonais yeeg ñooñu lañ ci jógu vietnamiens yi ñooñu ñooñu li tax seen peuple patriote li ñuy wax ñoom mooy gëm seenum réew mooy lenn la dañoo gis ñi leen jiitee boo leen gisee ni ñuy solo ak ni ñuy kiiwee ñoog ñoo ma niroo ñoog ñoo ma niroo ñu xam ne ñii nii ñu def loolu gis li ñuy oto yi ñuy defaree ci réew mi lañuy lañuy dawal waaw yére yiñ defaree ci réew mi moom lañuy ñuy dawal nga dem ci ministère yi euh, kii ki immeuble euh, meuble meuble yi meuble nu mu tudd ministère yi ay artisan yu nekk ci réew mi ñoo ko defar ñu gis loolu mais kooku kay moom <laughs> kooku kay dina jënd loolu moo tax loolu gars yi di wax naan loolu la sa se démago dañ naan wa tudd leen ko lu leen neex mais ñooñu ñooy les vrais les les les les vrais ñi nga xam ne seen bopp yi daa desee am kópp parce que loolu ñuy xeeb naan non ça sur sur le budget de l'État c'est des ce n'est même pas des un milliard waaw ah, ça ce n'est rien ça c'est démago dañ naan leen yéen topp leen fële vous êtes vous-même les démagos yéenay les vrais démagogues waaw parce que la ngay woote da ciy wuyoo da nga ciy njëkk ñu gis la ci kon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu naan zam-zam ne leen bu ma bañoon bu dul woon de damay bañ nit ñi xëccoo koog yéen konoon te kon dinaa wàcc baag ni yéen moom jombaluwuloon boppam di rootal nit ñi di leen jox ñuy naan non c'est que c'est que boo xamee non c'est que c'est que daal c'est que daal yonent sallallahu alayhi moo jar a xam boo ko xamoon nag lu dul dënnoo kese xamook dundam da ngay jàpp ne ñi ne ñoo ko fi toogal di def lu leen neex moom anaa nii la meloon walla iyaadu billaah kallaa aka koo sori woon aka koo sori woon aka koo sori woon aka koo sori woon sori woon moo tax ñépp ñeme woon ko da doon taxaw di dox gisoon nañ le Seydina euh, kii doon wax euh, Adi ibn euh, Adi at-Ta'i ni kii nu mu tuddati Hatim non Adi ibn Hatim voilà Adi Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu ba muy dóor a tub ànd ak yonent ma sa asam di dem këram nee nañu jekki am benn jaam bu jigéen ñëw taxaw ak taxaw ko di wax ak moom mais di wax ak moom ba mu pare mu door a dem ma ne hé kii du buur de ma dem ca kër ga mu jël li nooy jox ma ne ma toog ci ma ne ko déedéet yoneen ma toog ci moom nag mu toog ci suuf man ma toog ci lu nooy li allahu akbar allahu akbar Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam wallahi du du ustuura de laa ilaaha illallaah lii nii la doon dunde ah nii la doon dunde nii la doon dunde waaw ah léegi ñu waroon a gis ci tawaaf bi côté tawaaf bi ñu waroon cee gis quelques masail ñu waroon cee gis quelques masail ndax mooy masala bañ laajoon est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais guddi la tawaaf wala bëccëg hada su'aal hada su'aal lu tax parce que gisoon nañ ci xadiis Seydina Jaabir bi nee na bi mu jógee Mina ginnaaw bi mu lojee géléemam sànni jamra yi d'abord acte un ngi bésub tabaski ba léegi dixième jour min shahri dul bi mu lojee bi mu sànnee jamra loj gëléemam yi daldi watu sayyidatu Aïsha parfum ko yooyu yëpp gis nañ ko dafa dem ca Kaaba ga summa afaada ilal bayt mu dem foofu tawaaf julli fa lan tisbaar julli fa tisbaar du loolu lañu xadiis Seydina Jaabir bu waxoon noonu mu ngoog loolu benn affaire la waaye waaye xadiisu seydina wa mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu nekk ci saxiixu al imaamu muslim ibnu alxajaaji raxmatullaahi alayhi mu ne ci kitaabu alxaj baabu istixbaabi tawaafi alifaadati yowma nahr baabu buntu istixbaabi sopp tawaafi alifaadati yowma nahr sopp gi nga xam ne moom lañ sopp tawaaful ifaada ñu def ko yowmu nahr haa am na lu ñu waxoon loo xam ne nañ wax lii ba pare parce que alxamdulillah bañ gisee masalaay la kañ la euh, euh, tawaaful ifaada muy tawaaful rukn mooy tawaaf bi ñuy def bu nga xam ne obligation le jour tabaski bi le jour de la l'Aïd jour mooy tawaaf boobu kañ lay commencer ak kañ lay jeex te boobu mooy pilier bi ah am na lu ñu xam ne mooy kon bu boobaa masala mañ doon wax ci wàllu ramyul jimaar bu nit ñi naree bari comme que tawaaf bi bu dee ne ça risque d'avoir de morts wala mosquée bi fii contenirul ñépp ci le jour ñi nga xam ne dañ leen di ne leen ñëw leen ca suba ga waaw ñu ne groupe sàngam ñëw leen ca suba ga wala ci jour bi ñu ne leen ñii ñooy def ci journée bi ñeneen ñi def ci ngoon gi à partir de tisbaar jëm kaw mooy loolu xam nga loolu rek lewoon na mooy parce que amul kenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku ne tawaaful ifaada ku ko def après midi bi baaxul amul bu ma nee après midi mooy après salaatu dhuhr après julli zuhru loolu amul ku wax loolu amul kenn ku ne ku fi tawaaful ifaada après zuhru mooy sa bos baaxul loolu amul gisoon nañ ne xanafiya yi rahmatullah alayhi ak maaliki yi dañ ne ñu ngi commencé ci fajaru yawmun nahr ci fajar gi la commencé selon xanafiya yi muy jeex ci ayyaamu tashriq mooy ñetti fan yi nga xam ne ñoo topp ci bésu tabaski ji muy le 11 le 12 et le 13 maalikee yi rahmatullah alayhi ne fajar gi la commencé comme xanafiya yi bésu tabaski mais day dem ba weeru dul xijja jeex ba weer wi jeex shafi'iyya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim waxoon nañoo muntasafu layl mooy al axir mooy partie dernière parti guddi gi ci guddik tabaski ji mooy guddik Muzdalifa gi foofu lay tàmbalee amul foofu la tàmbalee mais fi muy jeexe amul àpp mooy nit ki fekk maa daama mu ngi amul nokki kooku day mën a def tawaaful ifaada kon ci kaw wax yii nag ci ngay gis ni amul kenn kenn amul kenn koo xamante ne nii dane ah les ah sauf que nag amul kenn bokku ne ku fi tawaaf kon après midi bi baaxut mooy wax yépp dañuy d'accord ne tawaaf après midi bi baax na waaw mu ngi noonu du lool la mooy ñéppay d'accord que ne waa ku tawaaf ku tawaaf après midi bi ku tawaaf après midi bi kon tawaafam baax na amul kenn ku wax lu contraire amul amul amul kenn koo xam ne contraire bi la wax de kon bu boobaa mooy lañu doon wax day dëgër mooy lañ doon mooy masala bañ waxoon masala bañ waxoon mooy est-ce que nit ki euh, mën naa tawaaf tawaaful ifaada bu dee li ñi dañoo bari ba mënuñ leen a contenir hein loolu kon dañuy gis ne bu boobaa kon possibilité day am ci ñu euh, xaaj ñenn ñi bu dee ne vraiment il le faut il faut ñu def ko parce que nit ñëpp xajuñ fi bu boobaa mën nañoo ne ñenn ñi ñooy def ci suba gi ñeneen ñi nag ñooy def après-midi bi xatta bu doon ne loolu lépp sax taxul nit ñi xaj fi mën nañ koo repousser ki yeneen jour waaw wallahu ta'ala a'lam léegi nag bu ñëwee ci xadiis bii xadiisu Seydina Mawlana Ibn Umar kon gisoon tudd nañ xadiisu Seydina Jaabir buy wane ne yonent ma lay saa saa dafa tawaaf ba pare julli tisbaar Makka Seydina wa Mawlana Ibn Umar ci xadiis biñ la wax xadiis bi nag à vrai dire du muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari euh, imaamu kii nu tudd Muslim moo ko solo. c'est que al imaamul Buxaari parce que al imaam xoola nañ wax lii ba pare après ñu ñëw ci loolu ah al imaamu Muslim ibn al Hajjaj yoon ci kitaabul hajj baabu istihbaabi tawaafil ifaadati yawman nahr mu ne haddathana Muhammad ibn Rafi' Muhammad ibn Rafi' Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Saabur al-Qurashi Abu Abdillah qaala mu ne xaddatana Abdurrazaaq mu ne ki leen nettali mooy Abdurrazaaq ibnu Hammaam ibnu Naafi' al-Himyari mawlaahum al-Yamaani muy as-Sancaaniyu di Seydina Abu Bakr Abdurrazaaq kunyaam moo na Abu Bakr muy Seydina Abdurrazaaq as-Sancaaniyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa mu ne nettali nañu Ubaydullah ibnu Umar mu ne ki ñu nettali mooy Ubaydullah ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Aasim ibnu Umar ibnu al-Xattaab Wahab al-Qurashi al-Adawi mooy al-Umari waxoon nañ la boo déggee ñaan al-Umari surtout Seydina Umar ibn al-Khattab la di Abu Uthman moom moo ko nettali an Aasim an Naafi' mu jële ci Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab di Naafi' al-Madani Abu Abdillah radiyallahu ta'ala anil jamii an ibni umar mu jële ci sangam di abdallah ibn umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abdil uzza ibn riyaa ibn abdillah ibn qurt ah ah muy abu abdirrahman di doomi sayyidina umar ibn al-khattab mu ne anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam afaada yawma nahri dafa tawaaf tawaaful ifaada bésu tabaski ji yow ma la wax waxul guddi summa rajaa en plus tegal xoolal lim ci teg summa rajaa ginnaaw gi mu dellu fa salla zuhra bi mina mu julli mina euh, tàkk tisbaar fi nga xam ne mooy mina waaw kon mooy kon tawaaf bi kon ñii mooy c'est que ça soit Seydina Jaabir ak Seydina Abdullah ibn Umar am na lu ñu loo xam ne ñoo ko bokk mooy ne yonent bi aleyhi salaam dafa tawaaf avant zuhr waaw avant tisbaar eh, al imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi bi du muttafaqun aleyhi fi mu def ci kitaabul xaj baabu ziyaarati yawman nahr baabu ziyaara buntu az ziyaara mooy siyaar Euh, kaaba gi yow man naxri mooy dem tawaaf ko yow man naxri bés bi nga xam ne mooy bés bi nga xamante ne nii mooy bés bi ñuy loje géléem yi muy bésu tabaski bi foofu moom mu ne ah, moom al al buxaari mu ne wa qaala lana abu nu'aym mu ne abu nu'aym moo ñu wax muy al fadl ibn dukayn ah, abu nu'aym raxmatullah alayhi qaala mu ne xaddatana sufyaan mu ne nettali nañu Sufyaan muy ban Sufyaan Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi ah muy ah, al imaam ath-Thawri rahmatullahi alayhi an Ubaydillah muy al-Umari min la sànk Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari an Naafi' mooy Naafi' min la sànk mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah al-Madani ah an ibni umar mu jële ci mawlaana ibnu umar miñ la sànk ibnu umar ibnu umar ibnu alxataab ibnu nufayl ibnu abdil uzza ibnu riyaa ibnu abdillah ibnu qurt ah, ibnu razaa radiyallahu anhuma mu ne annahu kaana moom abdallah ibnu umar de taafa tawaafan waaxidan dafa tawaaf benn tawaaf summa ginnaaw gi yaqiilu summa yati mina après mu daldi sieste waaw mooy mu daldi sieste xam ngeen sieste mooy noppalu dal boo ngay dal ngay tëdd tuuti dallu tuuti hein xaylu la summa yati mina ginnaaw gi mu dikkal mina mu ne yaani yawman nahri mu ngi ci jublu ko ne lool yawmun nahri la woon mooy bés bi nga xam ne mooy bés bi ñuy loje gëléem yi mu ne wa rafa'ahu Abdurrazaaq al imaam Abdurrazaaq moom daal dina yëkkati xadiis bi mu ne axbaranaa Ubaydillah mu ne Ubaydillah daal di nañi moo leen nettali ah léegi moom lii la wax mooy ci sens bi mooy ne euh, boo seetloo boo seetloo xadiis bi euh, mooy kon bu dee ci côté Maulana Abdourazaq mooy Seydina kii da koo def euh, Abdullah ibn Umar rafaahu mooy mu askane la jëf ji ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee côté boobu mooy boo xoolee ci sens bi da nga naan waaw sens bi kay kon benn la moog la mu wax fële waaye waaye euh, xadiis bi al imaamu muslim ci boppam moom moo ko soloo nii moom moo ko soloo ne yonent bi sallallahu alayhi wa de ah, mu ne rasulallah afaada yawma nahr thumma rajaa fa salla dhuhra bi mina mu ne loolu yonent bi aleyhi salaatu dafa tawaaf après mu julli zuhr fi nga xam ne mooy Mina ndax boo seetloo xadiisu say euh, imaamul yi bi dana rek tawaafa tawaafan summa ya summa yaqiilu summa yati Mina waxul de dafa julli julli ji amu ci loolu moo tax mbir mi du muttafaqun alayhi waaw même bu dee rafaahu waxu fa ne dafa jullee foofu parce que summa yaqiilu summa yati loolu. Euh, mën naa nekk que ne mooy nit mën na ne waaw mën nga ko ci dégg que ne kon daa jullee Mina waaw mais loolu bokkul ak lale moo tax xadiis bi min afraadi muslim al imaamu muslim moo ko wéeti mooy lii liñ ci bëgg a wax mooy dangay gis ne kon nahaar la waaw mooy duhaa la avant tisbaar daal la yonent mi alayhi salaatu wa daal di tawaaf léegi loolu benn affaire la léegi nag mu am beneen affaire boo xam ne sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha al imaamul Buxaari tudd na ko ci buntu bi ñu la wax sànq ci kitaabul xaj baabu ziyaarati yawman nahr baabu buntu az-ziyaara muy euh, euh, euh, tawaaf bi ngay mooy tawaafu ziyaara mooy moom lañ la bokk na ci turu tawaaful ruknu tawaaful qudu ruknu tawaaful ifaada muy tawaafu ziyaara bi mooy tawaaf bi nga xam ne obligatoire foofu buntu boobu mu ne waqaala abu zubayr muy muhammad ibn tadrus abu zubayr an aishata nee na moom nee na jële ci sayyidatu ak mawlana ibn abbas radiyallahu anhum yàlla buur yàlla kontaan ci ñoom ñépp muy sayyidatu Aïsha ak al Abdallah ak baayam di Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anil jami' mu ne axara nabiyyu az al-layla mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yéexe na az-ziyaarata al-layli mooy yéexe na lan az-ziyaarata az-ziyaarata al na euh, tawaaful fard bi muy tawaaful ifaada bi daf ko yéexe ilal lay ci jëm ca guddi ga loolu nag mu indi wax ji waaw loolu moo indi wax ji te xadiis boobu waa asxaabu sunani dañ koo solo soloo nañu ko ah këne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy kay sayyidatu Aïsha dafa yéexee li nga xam ne mooy tawaaful qudu tawaaful ifaadati ilal layli lii nag moo indi wax ji waaw lii moo indi ji ah lii moo indi wax ji léegi ñoom al imaam abu daawud ay imaam at-tirmidhi wa ashaabu sunan daal dinañ koy solo eh, na ko noon al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhim solo nañ affaire bi léegi nag lii nag moo di masala bi léegi lan moo ci gën a dëgër guddi la ndax benn tawaaf bi lañ tawaaful qudum ah te wax jii ñu nettali nii ci Seydina eh, Ibn Abbas ak Mawl ak Sayyidatu Aïsha ah moom la al imaam Taawus wax al imaam Mujaahid it nañ ko ci moom ak Seydina Urwa waaw hein te al imaam at-Tirmidhi bi mu ko solowee dane xadiisun xasan xadiis bii de xadiisun xasan la hein euh, léegi nag wax jaa ngi léegi ana lan mooy lan moo ci la mais mais lan la ci yonent ma lay saar saam bés bii benn tawaaf la def Seydina Jaabir Seydina Abdallah ibn Umar nee nañ ci bëccëg gi la Sayyidatu Aïsha gis nañ nii mu ne moom mbir mi euh, ak xara da ko yéexe mbir mi ilal layli ah jëm guddi loolu nañ bàyyi al imaam Ibnul Qayyim ci Az-Zaad lim ci li mu ci tontu mu ne bi mu waxee lool <laughs> <laughs> nii la ko ubbee mu ne wa taaifa faslun wa fekk dafa am ñum dam départagé ñoo xam ne dañoo juum ci wax ji ña tawaafu yonent bale saa ñoo xam ne dañ cee juum mu ne ñetteelu partie bi nga xam ne dañ cee juum mooy alladina xaalu ñi nga xam ne dañ ne axara tawaafa ziyaarati ila layl eh, dafa yéexe ne yonent bale saa dafa yéexe tawaafa ziyaarati ila layli muy tawaafu ifaada biñ gis démb daf koo yéexe ilal layli jëm ci guddi gi wawu mu ne ñoom mooy taawus taawus wañu mujaahid mujaahid wa urwa urwa fa fi sunani abi daawud wa nasaa'i wa ibn maaja min hadiisi abi zubayr al-makki an aysata wa ibn abbaas mu ne boo demee ci sunani al imaam abu daawud liñ la wax sànk wa nasaa'i wa ibn maaja ak hadiis waxoon nañ la al imaamu ahmad tamit daal dina koy solo mu ne ci hadiisu abu zubayr mooy muhammad ibn tadrus ah an aïshata mu jële sayyidatu aïsha wa ibn abbas ak mawla anna nabiyya kana yonente bi alayhi salaam axara yéexe na tawaafal tawaafahu yawma ila layli ah tawaafam bi nga xam ne mooy tawaafu ziyaara bi bu fard bi ila layli mu ne wa fii lafdin ci benn expression tawaafu ziyaara mu ne qaala wax na Tirmidi imaam Tirmidi bi mu ko solo xadiisun xadiis la xasanun boo xam ne bu baax la al imaam Ibnul Qayyim mu ne wa haadha al xadiisu galatun bayyin xilaafa al ma'luumi min fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam alladhi laa yashukku fiihi ahlul ilmi bi hajjatihi waaw mu ne fa nahnu nadhkuru kalaam an-naas fii mu ne wa haadha al xadiis moom dafa indi conclusion bi ba pare dóor leeral lan moo tax mu wax lii mu ne wa haadha al xadiis xadiis bii nii moom mais xalatun bayyin lii moom njuumte la boo xam ne dafa fës dafa leer waaw non dafa leer naññ que ni xa non xadis bii moom njuumte la moom ah non lii lii lii lii xadis bii njuumte la laa ma xaalata xadis bi njuumte la ah waaw njuumte la man da nekk leneen njuumte la mu ne alladi njuum ndax moom xeet moom moom xalatun bayyin bu leer naññ xilaafal maalum dafa wuteeg li ñu xam li ñu xam fan mu ne li ñu xam min fi'lihi ci jëfam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne laa yashukku kenn amu ci sikki sàkka fii ahlul ilmi bi xajjate ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo toppatoo ah di càmbar aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom amuñu ci sikki sàkka kën a xadiis bii nii moom wérul moom waaw loolu moom loolu moom man al imaam ibnul qayyim maa la ko wax amul kenn koy gis mu toppatoo ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne xadiis bii nii dina xam ne lii nii xadiis bii nii wéru ak njuumte la gu réeréeréeré mu ne fa nahnu nadhkuru kalaaman naas fii ñun nag dinañ tudd waxu nit ñi la li boroom xam-xam yi wax ci xadiis bi mu ne qaala Tirmidhi fii kitaabil ilal mu ne ay imaam Tirmidi xam nga moo ne sànq xadiisun xasan waaye dafa wax ci al-Ilal kitaabu téereem boobu te mu nekk ci jaami' bi kitaabul Ilal lahu mu ne sa'altu Muhammad ibn Ismaa'il al-Buxaari an haadha al-xadiis al-imaam at-Tirmidi rahmatullahi alayhi nee na man de laaj na laaj na ki nga xamante ne nii mooy al euh, Muhammad ibn Ismaïl man al imaamu Tirmidhi man maa laaj euh, Muhammad ibn Ismaïl mooy kat mooy al Bukhari imaamul Bukhari xam nga imaamul Bukhari indi ko ci ci saxiix bi def baabu yow yawma nahr wa qaala Abu Zubayr an Aisha ta'liq la ko indi mooy amalu ko càllale dane wa qaala nee Abu Zubayr Abu Zubayr an Aisha wa ibn Abbas di soloo ci mawlaana ibn Abbaas ak sayyidatuna Aysa mu ne radiyallahu anhum axara nabiyya ya nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ziyarata ila al-layl nee na man imaam at-Tirmidhi nee na man laaj naa ko Muhammad ibn Ismaa'il muy sama sëriñ di al imaam al-Buxaari an haadha al-hadiis waa hadiis bii nii moom wa qultu lahu ma ne ko lii laa ko man question yii laa posé sama sëriñ di imaam al-Buxaari man imaam at-Tirmidhi dama ne eh, asami'a Abu Zubayr an Aysata wa ibn Abbaas ne ko ah mais imaamul Buxaari mooy Muhammad ibn Ismaïl al Buxaari rahmatullah alayhi asami'a est-ce que dégg na Abu Zubayr muy Muhammad ibn Tadrus est-ce que moom dégg na dégg na mooy est-ce que wér na ne dégg na ci jële ci sayyidatu Aïsha ak sayyidatu ak sayyidina Ibn Abbas est-ce que loolu wér na que moom jële na ci ñoom dégg na ci ñoom qaala nee na lii na ma tontu amma min ibni abbasin fana am mu ne waaw bu dee imaam ibn abbas waaw moom imaam kii eh, eh, abu zubayri dégg na ci ibn abbas waaye wa fi samaahi min aishata nadar waaye nag ak déggam ci sayyidatu aisha loolu lu ñuy seetaat la mais nag al imaamul buxaari yi bu ne nadar fii nadar mooy loolu daa bëgg wax na rek lii nii wéru mooy teggi nii rëy fiihi nadar <laughs> wa fii sam'ihi min Aïsha déggug Abu Zubayri dégg xadiis ci sayyidatu Aïsha loolu moom am na lees ciy seet mu ne imaam al boroom saaxibul azad mooy wax balee mu ne wa qaala Abul Hasan bi mu ëndee lii al-Qattaan al-Faasi ah Abul tudd nañ ko fan yee ah. bi muy bi ñuy wax ci wàllu Shahr ibn Hawshab moom moo ne en fait ñii li ñuy wax Shahr ibn Hawshab yépp kenn indiwu fu lu leer luy wane ne Shahr ibn Hawshab dëgg waaw mooy Abul Hasan al-Qattan al-Fasi de Fès mu ne indi anna hadha al-hadith anna hadha al-hadith laysa bi sahih innama tafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma idhin naharan wa inna waxtalafu hal salla zuhra bi makka aw raja'a ila mina fa salla zuhra biha ba'da an faraga min tawaafi waaw mu ne man de abul hasan al alfaasi alqattaan alfaasi indi fi man anna hadha al hadith laysa bi sahih anna hadha al hadith laysa bi sahih fi man de hadith bii nii wérul non hadith bii abu zubayr jële ne an Aïshata wam na Abbas anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ziyaara ila layl loolu man xadiis bii pour man wérut ci man moom wérul waaw mbir mi li leer innama li am ba des mooy taafa nabiyyu sallallahu yonent bi alayhi salaam bëccëg tawaaf wa innama ixtalafu li am bades des nag fi ñu wuute mooy hal salla zuhra bi makkata aw rajaa ila mina lii lañ wuute mooy wute bi fi mu nekk mooy est-ce que ndax ban ban jamono tawaaf loolu leer ne leer na nahaar la woon mooy doxaa la woon bëccëg la mooy avant tisbaar bi jot la tawaaf léegi nag wute bi fi mu nekk mooy est-ce que Makka la jullee tisbaar wala boog dafa dem ba Mina door faa jullee tisbaar foofu la wute bi nekk mais nekkul ndax bëccëg du ndax bëccëg la wala guddi la tawaafoon waaw mu bi mu waxee loolu am na lu mu cën di côté boobu masala boobu moom la ñuy ñëw après buñ paree ci masala bi mooy fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullee tisbaar keroog léegi mu ne wa huwa zahiru hadithi aishata min ghayri riwayati abi zubair te mooy gis nga lii saydna jaabir wax ak saydna mawlana ibn umar radiyallahu anhuma wa kila al hadithayni fi sahih al imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullah alayhim mooy ñaari gis nga ñaari hadith yi ah mooy gis nga loolu ñoom ñoom ñu wax saydna jaabir saydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu wa huwa te lool zahiru mooy li feeñ ci hadithu aisha looloo feeñ ci xadiis sayyidatu Aïsha min ghayri riwaayati Abi Zubayr bu wuteeg riwaaye Abu Zubayr bii nii ma ne man ab bii nii nga xam ne man moom laa ne wérul allati fiiha bi nga xam ne parce que mooy beneen riwaaye bu Seyna bu sayyidatu Aïsha boo xam ne dane bu wuteeg lii mu ne annahu axara at-tawaafa ilal layl mooy dafa mooy xadiis bii ñu la wax ne dafa yéexal mu ne loolu sayyidatu Aysa soloo na loo xam ne luy niroo xadiis bi sayyidina Jaabir ak sayyidina Abdullah ibn Umar ne yonent bi alayhi tawaaf waaw mu ne nag kantaa wax jii nii naan naan naan yonent bi alayhi salaam dafa yéexe euh, tawaaf bi ba ba ba lële ba ba guddi mu ne wa hadha shay'un lam yurwa illa min tariq min hadha at-tariq wa abu zubayr mudallis lam yadhkur ha huna sama'an min aisha wa qad ahida annahu yurwa annahu ha yarwi anha biwasita wala an ibn abbas aydan faqad ahida kadhalika annahu yarwi anhu biwasita wa in kana qad sami'a minhu fa yajibu tawaqufu fi ma yarwihi abu zubayri an aishata wa ibn abbas mimma la yadhkuru fihi samaahu minhuma lima urifa bihi min at-tadlis law urifa samaahu minha li ghayri hadha fa amma walam yasihha lana annahu sami'a min aisha fal amru bayyinun fi wujubi at-tawaqquf fihi al imam Ibnul Qayyim mooy nettali ba léegi waxu al imaam Ibnul ah, ki eh, Abul Hasan al Qattaan al Faasi rahmatullahi mu ne te xadiis bii nii ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yéexee kii bi ba guddi loolu kenn soloowu ko lu dul ci yoon bii kese waaw ku dul ci yoon bii lañu ko fi soloo waaye euh, te loolu mu net Abu Zubayr mudallis la mooy waxoon nañ tadlis xam nañ ko jarul ñu ci yàgg lam yazkur hahuna sama'an min Aïsha te tuddul na fii dafa tudd dafa ko dégg ci sayyidatu Aïsha dane an mu ne wa qad uhida annahu yarwi anha bi wasita te moom mooy li ñu xam ne moom lañu am aadaak moom moom la yàgg def mooy ne riwaaye yi muy jële ci sayyidatu Aïsha day am intermédiaire mooy par day am intermédiaire loolu lañ lool mooy li nga xam ne moom lañu faral di gis moom Abu Zubayr bu bu soloo ci sayyidatu Aïsha day am intermédiaire digganteem ak moom wala an ibn Abbas aydan te tamit sayyidatu Aïsha te tamit jëlewul ci sayyidina euh, Ibn Abbas direct faqad uhida kadhalika annahu yarwi anhu bi wasita moom itam am nañu baax li nga xam ne moom lañ xam moom mooy ne moom da doon day solo ci moom bi wasita ci ak intermédiaire mu ne wa in kaana qad sami'a minhu fa yajibu at-tawaqquf ma yarwi abu zubayr an aisha même bu ne sax dégg na ci mawlana ibn abbas dañuy taxaw daa war ñu taxawu def ak taxaw ci li nga xam ne moom la abu zubayri solo ci sayyidatu aisha ak ibnu abbas ci loo xam ne tudd fa ne da koo da koo tudd waaw ndax li li ma urifa bihi min at tadlis waaw ndax li ñu xam ne moom siqatun mudallis la loolu waxoon nañ ko fan yee bi ñuy wax ne yaa deux jataay abdul malik ibn euh, juray jële ne an euh, kii Euh, an abi zubayri mu jële ci qataada ibnu nu'man bi nga xam ne mooy bañ doon naan waxu imaam al-qurtubi bi bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon tere naan euh, yàppu na euh, tabaski yeeg yooyu bu leen ko jaay bu leen ci kii ja jariñoo leen ko bañ naan am na nag si imaam al-hafiz da ci ko tuddoon ngir laye ko am ñu ne ah fii nag hadith bi dafa am problème de parce que ñaari mudallis la te ñoom ñaar ñëpp dañ ne anaan lii dëgëral masala bi position bi nga ne kenn mënu koo jaay contrairement ak li nga xam ne moom la euh, Seydina abu imaam Abu Thawr waxoon mooy li imaamul Qurtubi boroom al mufhim wax Abu Ahmad rahmatullah këne affaire bi dara mooy yonent bi alayhi salaam moo lëkkale yàpp wi ak der bi ak deru xar beeg yooyu moom moo ko lëkkale waaw loolu gisoon nañ woofu tuddoon nañ fa que ñoom ay moom mudallis la moom muy Abu Zubayri waaw moo tax xattaa que sax nangu nañ ne jëlee na ci Seydina Jaabir mais yenn yi nga xam ne danaan an dañ naan yaa possibilité mu jële ko ci keneen waaw mu am intermédiaire loolu benn loolu rek la lay wax nii loolu loolu moom la lay wax nii moom al abul xasan alqattaan alfaas yi waaw léegi euh, suñu waxtu dafa de dafa jot léegi ni ñuy def mooy waxu imaam ibn al qayyim bi rahmatullah alayhi dañuy yem fii waaw ci tadliisuk abu zubayr gi al imaam al al ibn al qayyim di tudd ci di ko toxale ci